أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahaar alima an lan tuhsuuhu fataaba alaykum faqra'uu maa tayassara mina al-qur'aan alima an sayakuunu minkum mardaa آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wa aqridu llaaha qardan hasanan wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda llaahi huwa xayran wa a'zama ajran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 gisoon nañ tamit baabu ma jaa fi taqsir wa kam yuqimu hatta yaqsur buntu bi nga xamante ne moom mooy liy wax di wax ci li dikk ci di yoonal wàññi bi nga xamante ne moom la ñuy wàññi julli ak ana ñaata lañu ñaata fan lañu mën a taxaw maanaam nekk ci bërëb bu ko defee ñu mën a wàññi maanaam mooy ñaata fan mooy li nga xam ne waruñoo def lu ko ëpp ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xam ne dafa ne aqaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam tis'ata ashara yaqsur fa nahnu idha safarna tis'ata ashara qasarna wa in zidna atmamna mu ne ñun day mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa tax tax na maanaam fukki fan ak juróom yoo xamante ne daf doon wàññi ñun saa yu ñu daan tukki fukki fan ak ñeent ak juróom ñeent maanaam fukki fan ak juróom ñeent maanaam buñu daan tukki ñun fukki fan ak juróom ñeent lañ daan wàññi suñu ko yokkee nag dañ daan matal maanaam ñu gis ne tukki googu mu doon wax moom mooy ci fatxu Makka gisoon nañ tamit xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu naan xarajna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min al-madinati ila Makka fa kaana yusalli rak'atayni rak'atayni hatta raja'na ila al-madina mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu génn nañu ànd ak moom ci dug tukkee delu tukkee ci madinatul munawwara dem ci makkatal mukarrama mu daan julli ñaari rakka ñaari rakka ba ba ñuy dellu si ci madina ne bi nga xamante ne nag moom la ko Yaxya ibn Abi Isxaaq wax rahimahullah ne ko aqamtum bi makkata shay'a maanaam ndax toog ngeen Makka bu yàgg wala dara mu ne aqamnaa bihaa ashra maanaam fukki fan lañ fa toog gisoon nañ tamit baabu salaatu bi Minan buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral ci masala yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci julli yi ca Minan yooyu tamit gisoon nañ ci masala ci xadiis Sayyidina Abdullahi ibnu Umar ibnu al radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne dafa wax ne sallaytu ma'a an-nabi alayhi wa bi Minan rak'atayn wa Abi Bakr wa Umar wa ma'a Usman fadlan min imaratihi thumma atammaha ne man julli naa ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari rakka ak Seydina Abubakar ak ñoom ak ñoom ak ñoom ñaari rakka ñaari rakka naka noonu Seydina Usmaan <coughs> radiyallahu ta'ala anhu ci li nga xamante ne moom mooy ci tàmbali ci xilaafaam waaye ginnaaw gi nag dafa matal da doon matal naka noonu gisoon nañ hadith Seydina Haarisata ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu al moom mu ne salla bina nabi sallallahu alayhi wa sallam amana ma kaana minan rak'atayn maanaam julli na julli Yonent bi sallallahu alayhi julli na julli nañu ñaari te li nga xamante ne maanaam li gën a li ah, li maanaam ca Minan maanaam mooy ci ci situation sécurité bu mën a nekk maanaam julli na fa euh, te euh, maanaam mu julli euh, bi bi Minan ci Minan rakkatay ni ñaari rakka xadis bi mooy moom gisoon nañ ko ci ne kon Minan Yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli na fa ñaari rakka gisoon nañ tamit xadis Seydina Usmaan ibn Abdurrahmaan Eh, ibnu Yazid an-Nakha'i eh, moom tamit eh, rahimahullahu ta'ala rajian gisoon nañ ko moom mi nga xamante ne dafa laaj nee na nee na Seydina Usman radiyallahu anhu daf leen a jiite ci Minan ñeenti rakka nee na ñu wax ko Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu daal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam mbir moom lu réer mu daal di wax tamit lu mel ne li nga xamante ne moom la Seydina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu waxoon ci ne julli na ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhu ñoom ñëpp ñoom ca Minan ñaar rakka la doon julli maanaam te kon ñeenti rakka ñeent ñaar rakka yii de nangu moo ku gënal maanaam ñeenti rakka yooyu nga xamante ne maanaam moo gënal ñeenti rakka yooyu gis baabul. kam aqaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatihi baabu buntu kam maanaam buntu baabul buntu bi nga xam ne mooy wax kam ana ñaata aqaama la sax an-nabiyyu bi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatihi ci xajjam te moom mooy hajjatul wadaa maanaam lool moom mooy li ko dalee ci bés bi nga xamante ne moom la jóge ci Makka Madinatul Munawwara muy bisub ajjuma nga xamante ne juróom benn juróomi fan moom moo desoon euh, ci Zulqaada maanaam li nga xamante ne mu daal di ñëw ci makkatal mukarrama maanaam nga xam léegi nag loolu laaj bi moom mooy ñaata temps maanaam ñaata jamono la defoon bi mu nekkee makka ci aj ga ba ba muy delluwaat madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bi ngir gën a dëgëral leeral ay fan maanaam da nga koy def par bi nga xamante ne maanaam ne ne ne bu fekkente ne nit ki dafay tukki waaye bi muy tukki day jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk maanaam ci biir tukki gi loolu duñu ko wàññi duñu wàññi tukki gi nga xamante ne moom mooy tukki gu njëkk ji maanaam bu fekkente ne tey masalan nit ki dafa jógee Ndakaaru mu daal di dem Thiès waaye bi mu demee Thiès mu daal di fay def ñee ñetti fan daal di fay jógee daal di dem Louga maanaam daal di jóge Louga def def fa ñetti fan daal di fay jógee dem maatal jóge Matam def fa ñetti fan daa di fay jóge dem euh, dem Podor def fa ñetti fan daa di ko Ndakaaru bu boobaa loolu yëpp benn bu ci nekk dafay daa di koy jàppe comme ak tukki bu bees bu ko defee mu daa di mën a julli léegi nag su fekkente ne masalan dëkk bi nga xamante ne foofu la ñu nekk dëkk bi dafa euh, maam nit ki dafa jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk boo xamante ne euh, maam dëkk yi dañoo takkaloo bu boobaa comme masalan bu fekkente ne dafa jóge Ndakaaru dem Pikine wala boog Géejawaay bu boobaa loolu du daal di wàññi li nga xamante ne moom mooy ay julleem maanaam su ngir ne euh, euh, bu fekkente ne masalan dafa jóge Thiès daal di dem Ndakaaru daal di jóge Ndakaaru euh, maanaam daal fay def ñetti fan maanaam bu boobaa bu fekkente ne Pikine dong la dem wala Guédiawaye wala yu mel noonu loolu du wàññi julleem maanaam du ko jaral du jar muy wàññi julleem mi ngi mel ne tey ku dem Paris maanaam daal fay jóge daal dem mati maanaam jóge foo dem Cergy maanaam jóge fa dem maanaam loolu du tax muy wàññi ay julleem bu fekkente ne dafa toog temps bu yàgg ci diggante bi <coughs> waaye su fekkente ne dafay jóge nag maanaam dafay dem Orléans wala yu mel noonu nga xam ne day génn dëkk bi carrément maanaam ak yu mel bu boobaa loolu dafay jar mu daal de mën naa waaj ngir loola maanaam ngir ne Makka ak Makka Minan maanaam xaw naa sore tuuti maanaam nga xam te ne da ngay génn complètement dëkk bi boo jógee Makka daal di dem Minan maanaam su ko defee dellu siwaat Minan maam jógee juwaat Minan dellu siwaat ci Makka maanaam loolu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bu ci nekk ñetti fan la def deful lu ëpp ñett ñetti fan loolu moo tax mu mën a toog foofa maanaam mu def mu mën a aj maanaam toog fu fukki fan yoo xamante ne yëpp dañoo wàññi ay julleem maanaam ngir tukki gi bu fekkente kon maanaam bu tukki bu jugee ci benn bërëb dem ci beneen bërëb bara bërëb boobu dañ koy daal di wàññi maanaam dañ dañuy daal di jàpp ne dafa tukki tukki gu bees maanaam su fekkee dafa tukki tukki gu bees waaye su fekkee donte Euh, maanaam distance bi nga xamante ne maanaam matul li nga xamante ne moom mooy lii tax ñu mën a wàññi julli maanaam donte beneen bërëb bi mu jógee dem ca beneen bërëb <coughs> du tax mu war a mën a wàññi julli lu tax ngir ne kër gi nga xamante ne mooy euh, al watanul asli bi nga xamante ne moom la amee maanaam mooy dëkk bi nga xamante ne fa la moom mooy cosaanam maanaam dëgg waxoon nañ la nag watanul asli mooy dëkk bi nga xamante ne foofu nga dëkk am nga fa kër wala fa ngay fa ngay dëkk maanaam tey lu ñu tuddee lieu de résidence maanaam bu fekkente ne foofu nga nekk loolu boo tukkee tukki yu bari yooyu noonu loolu yëpp benn bu ci nekk dañ koy compter waat beneen tukki bu bees maanaam ngir ne place ba nga dem nekkul place boo xamante ne da nga fay sax loolu moom moo tax maanaam moo tax kon doon duñu ko euh, duñ ko wàññi wala loolu euh, maanaam watanul iqaama rek lay daal di doon maanaam beneen place bi nga sax kooku watanul iqaama rek lay daal di doon fa ngay dem daal di fay dellu ci loolu watanu sukk naa la maanaam loolu moom moo tax yii nga xamante ne kon moom mooy diggante Makka ak euh, euh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu jógee Madina maanaam nga xamante ne donte Makka këram la fa dëkk waaye comme dafa demoon Madina fa la dëkk ji mujj gi maanaam mu nekk wasanul euh, wasanul asli maanaam mu mujj dëkk Madina do léegi nag Makka léegi dootul nekkati wasanul asli ci moom maanaam bu boobaa nag maanaam bu fa demee dafa daal di tukki bu boobaa nag bu bu fa nekkee dafay daal di wàññi ay julleem maanaam loolu moom moo indi muy wàññi ay julleem ngir ni foofu amu fa kër dëkku fa dëkk <coughs> maanaam goo xamante ne fa lay dëkk naka soxna boo xamante ne day dem di fa aaye ak di dellu si <coughs> nga xamante ne nag da nga am soxna dafa fa aaye ji di dellu si waat foofu tamit dafay bokk ci watanul asli yi dégg nga loolu tamit mu nekk kon yeneen i at yi nga xamante ne kon euh, ñoom ñooy. Euh, lii aju ci moom waaye am maa rek soxna si dafa nekk bërëb sàngam ngay seeti di nga koy seeti di de temps en temps di dellu si loolu ba tey du tax maanaam nga dëkk ci dëkk ba léegi li nga xamante ne tamit kon moom mooy euh, ba mu def su fekkente ne da nga faa am kër maanaam da nga koo wutal kër maanaam mu dëkk ci kër ga kër ga nga nekk mu nekk kër goo xam ne yaa ko moom maanaam bu boobaa nag booba boo fay dem loolu lay daal di doon ci yow maanaam day daal di nekk watanul asli ci yow boobaa nga gis ne watanul lii maanaam mooy dëkk bi nga xamante ne moom la ñu tuddee lii de résidence maanaam dafay am kon maanaam mën naa bañ a nekk benn kese waaye mën naa nekk ay yu bari maanaam comme ni ñuy waxee résidence secondaire maanaam yooyu tamit noonu la mën a nekkee dégg nga kon lii tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala bu indee lii maanaam day daal di leeralaale masala yi nga xamante ne ñoom ñuy wër-wërloo ci yooyu yëpp loolu kon euh, maanaam mu indi buntu bi ngir nose ko daal di indi exemple ci ak bi nga xamante ne moom la yenente bi alayhi salaatu wassalaam defoon ci at bu mujj bi nga xamante ne ginnaaw gi ci la génn at ci la laqatu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi mu ne qaala bil isnaad muttasil wal kitaab la haddathanaa Muusaa ibnu Ismaa'iil te moom al-Haafiz min Qadat Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Wuhayb te mooy ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili Abu Bakr bi sahibul Karabis di waa Basra rahimahullahu ta'ala hadith nekk kutubu sitta qaala haddathana Ayyub te moom mooy ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala di waa Basra man an Abil Aliya al-Barra te moom mooy Abul Aliya la gën a siiwe di al-Qurashi di waa di di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu da hadith na ci kutubu sitta an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sahaba yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne qadima dëgg dëgg yegsi na maanaam qadima jublu na dem na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa asluhu wa ashaabuhu ak sahaaba bi li subhin ak ci imaam ci suba bi nga xamante ne rabi'atin moom mooy ñeenteelu fan maanaam kon bi ñu yegsee ci ñeenteelu fan la ñu yegsi madinatul munawwara maanaam bi ñu tukkee yoon bi yëpp ñeenteelu fan ci madina la ci weeru weeru zulhijja maanaam muy weeru aj gi ci lañ yegsi makkatal mukarrama yu labbuuna ñuy ñuy talbiya maanaam di di di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak maanaam ñu koy wax bil hajji ci ajji di <coughs> wuyu borom bi subhaanahu wa taala man fa ambarahum mu daal leen di digal an yaj'aluha ci ñu def ko umratan umra maanaam loolu maanaam ngir <coughs> bi ñu ñëwee <coughs> ñu daal di fasax maanaam daal na nasax li nga xamante ne moom mooy seen ak aj gi maanaam ñu daal koy wëlbati def ko umra loolu day tegtale ne man def na koo rek maanaam nit ki ak yéene dem aji gi maanaam euh, ne dafay def ifraat maanaam day dem ak kese moo ko yóbbu waaye mu dem ba foofu daal di yéene ni léegi nag dootuma defati loolu maanaam li nga xamante ne moom laay def moom mooy tamattu maanaam moom mooy ndax euh, damay juge léegi damay in damay damay damay damay ñëw bu ko defee ma daal di def umra bu ma defee umra ba noppi ma daal di doog a def sama at waaye nag damay amaale hadiyu maanaam ba damay daal di rend gàtt loolu moom mooy tamattu su fekkente ne nag da nga kaa indaale loolu xiraan la tudd maanaam loolu bu boobaax moo tax mu ne illaa ludul man koo xam ne maaxoo ànd nag moom alhadiyu mooy yóbbal gi nga xamante ne moom mooy euh, li nga xam ne moom la ñuy euh, yóbbu ci euh, ci kaaba gi maanaam ci jum ci makkatul mukarrama maanaam ci gëléem ak loo xamante ne lu mel ne moom la ci comme ak jur wala ak gàtt <coughs> loolu nag mu ne te loolu moom mooy xiraan maanaam képp koo xamante ne kon dem kaa indaale bu boobaa daal def xiraan maanaam ngir nga mën a boole loolu loolu moom moo tax ñett yooyu muy ifraat xiraan ak tamattu ñetti xeetu at yooyu bi nga xamante ne moom moo ci gën day aju ci li nga xamante ne borom xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute nañ ci waaye bi nga xamante ne nag maanaam ñett yi yi ci gën maanaam moom mooy ci nit ki lay aju maanaam fan la dëkk ak naka la mel masalan ki nga xamante ne dafa nekk Makka. kooku euh, ifraat moo gën ci moom ngir ne moom mën naa umra saa yu ko neexee amma ki nga xamante ne moom moo dëkkee euh, maanaam foo xamante ne mën naa yóbbaale hadiyum kooku xiraat moom mooy gën ci moom amma ki nga xamante ne comme suñu maat bi nga xamante ne moom yow mënoo ko maanaam mënoo yóbbaale euh, fi fi maanaam gàtt gi maanaam mënoo ko yóbbaale maanaam bu boobaa boo demee ba foofu nga koy wut kooku tamat toxo moo gën ci moom maanaam loolu mooy teqantal bi nga xam ne moom moo aju woon ci ñaari yi maam ci ci gën ci benn bu ci nekk ci ñoom euh, loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam dafa yóbbaale woon jur gàttam maanaam dafa yóbbaale woon li nga xamante ne moom mooy hadiyu bi ba mu ko yóbbaalee loolu moom mu daal di def keraat waaye ñi nga xamante ne yóbbaale ko mu daal leen di digal li nga xamante ne moom mooy tabatoo ànd loolu yëpp ifraat tamit nekk na loo xamante ne lu mu digle la loolu yëpp day tegtale ne dañuy war a sàmmonte ak ki nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy képp kenn ci ñoom amma wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ci yaataar ko gis ci kitaabul hajj inshaa allahu taala euh, mu ne euh, taabaahu maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy abul aliya al barra maanaam moom ki nga xam ne def na mutaaba topp na ko ci wax ji ata moom mooy ata ibn abi rabah rahimahullahu taala mu ne waaye an mooy ibn abdullah al ansari radiyallahu ta'ala anhu Abul Aliya al-Barra boobu noonu dégg nga xadis bii nag maanaam mooy xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indi ci kitaabul hajj xadis bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi muy xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bokk na ci xadis yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf koo wéetoo wëllif imam Muslim rahimahullah ci waa ashaabu kutubu sitta imam an-Nasa'i moo ko ci indiwaat xadis numéro 2870 ak 2872 imam Ibn indi na ko xadis numéro 1074 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 2641 kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam an ko indi <coughs> amma imam Muslim ak imam Abu Dawud ak imam ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabun fii kam yaqsuru salaata maanaam baabun bunte ngi nii boo xamante ne dafay wax ñu fii kam maanaam ci eh, lan maanaam ci lan maanaam mooy distance bi maanaam ban distance maanaam bu ñu xoolee fee dafa ne eh, wa kam Euh, euh, euh, buntu bi nga xamante ne moom lañu ñu romb maanaam bokk na buntu yi bi ñu romboon ci jotaay njëkk bi maanaam muy buntu bu njëkk bi bi muy wax naan wa kam yuqiimu hatta yahsur mooy ñaata maanaam bu boobaa ñaata ci jamono lay toog ci dëkk bi bu ko defee mu mën a wàññi julleem amma bi nga xamante ne moom la ñu gis léegi mooy tam aqaama nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fii hajjatihi ana ñaata jamono la taxaw moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ajam maanaam gisoon nañ ni fukki fan la maanaam ci ñeenteelu fan bi la ñëw fukkeelu fan bi ak ñeent la dem kon fukki fan la maanaam ci la fa def loolu gisoon nañ ko ci riwaaye hadith bi maanaam gisoon nañ ko euh, beneen bi nga xamante ne nag léegi moom mooy fii nag moom mooy fii kam ana ci ñaata yaqsuru ci la ñuy wàññ ci lay wàññee ak salaatu julli maanaam moom mooy bu ma bëggee fukki bana ban distance laa war a mën a wàññi julli gi loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay weesu euh, te moom mooy buñ ko natt nattalee dañ koy gis ci lu war a tolloog soixante-dix-sept ak lu rek ci ay euh, kilomètres maanaam kon diggéen ba pare bu wàññeekoo tuuti wala mu yokk tuuti maanaam bu wàññeekoo tuuti ayut maanaam kon dañuy gis ne ba ci ay soixante-quinze kilomètres dana daal di baax maanaam kon loolu moom mooy mi nga xamante ne moom la ñu wàññi comme niñ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu eh, yaataloon ko mu ne wa samma tuddee na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama yawman bés wa laylatan ak guddi safaran maanaam tuddee na ko ak tukki eh, loolu eh, moom maanaam tuddee na ko tukki kon bés ak fan maanaam bés ak guddeem loolu yenente bi sallallahu alayhi ko tukki comme ni nga xam ne noonu lañ ciy ñëwee xadiis bi nga xamante ne nag moom mooy wax ci ñetti fan ak lu ci tegu xadis boobu noonu dafa nekk loo xamante ne dañ koo nasaxal maanaam moo tax boroom xam-xam yi donte xadis la yoo xam ne yu wér la ci saxeexe ak ci sunan yi donte loolu la mais dafa nekk loo xamante ne dañ koo nasaxal maanaam dañ koo jàppee comme loo xam ne mansuux la waaye wuute comme ni ko xanafi yooyu jàppee ñoom rahmatullah alayhim loolu dañ ci ñëwaat léegi insha allah taala moo tax imam al-Bukhari yi daal di wax fan ak bés maanaam loolu mooy li ñu ne wa kaana ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab wa ibn Abbas ak sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum mu ne yaqsuraani daan nañ wàññi wa yuftiraani te daan nañu dog maanaam yaqsuraani daan nañ wàññi julli wa yuqsir wa wa yuftiraani te daan nañu dog itam ah, seenu koor maanaam loolu la ci nam ah, fii arbaati burdin ci ñeenti burd mu ne la burd mooy lan Ah, mu ne la burudin moom moom mooy wa hiya te mooy sittata ashara ah, ah, mooy fukk ak juróom benn farsaxan ci ay farsax te farsax moom mooy ñeenti juróom-ñett ñetti mayil maanaam moom mooy ñeenti junni ci ay jéego voilà mooy ñeenti junni ci ay jéego maanaam dañuy wax tamit ne maanaam ñu ngi koy nattee masalan ci li ñu tuddee maddul basar maanaam boo taxawee ba horizon bi fi muy yem à peu près noonu lañ koy nattee dégg nga loolu kon moom mooy li nga xam ne moom la ñuy wàññi maanaam kon loolu yëpp day teg tegtale ne maanaam mooy distance bi nga xamante ne moom lañ doon wax maanaam ah ci loolu lay tollool muy soixante-dix-sept euh, ki kilomètres maanaam mënef na koo gam-gamle maanaam virgule vingt-deux mën na virgule vingt-quatre maanaam euh, soixante-dix-sept ak lu teg maanaam loolu mooy li nga xamante ne Euh, moom lañ koy natte kon loolu noonu bu fekkente ne damay tukki maanaam te moom mooy yawmun wa layla maanaam guddi ak bëccëg ci loolu lañ koy nattee ci tukki loolu nag moom mooy kon ci loolu lañ mën a wàññee maanaam lu tax mu wax ko fii mu ne parce que yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam moom bis ak guddeem loolu la tuddee tukki maanaam kon ci la ñuy xamee ne distance boobu la lu tax nag eh, masala bii di posé moom mooy ne gis nañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di dem di ci yenn bërëb yi te du comme masalan génn na dem na Badar dellu si waat wàññiwul dem na Uhud dellu si waat wàññiwul ak yu mel noonu yooyu yëpp dañuy gis ne doodu toor wàññi dem na ci ghazwatu euh, Qurayza euh, Bani Qurayza maanaam te wàññiwul maanaam yooyu gis nañ ñu mu di te doodu toor wàññi maanaam ñu mën cee jàng ba ba waaye ba mu demee Makka masalan dafa wàññi maanaam kon bu boobaa ñu daal di xam ne am na benn mbir moo xamante ne moom moo dox diggante jamono ji nga xamante ne am na distance boo xam ne boo fa yeggagul doo wàññi mu am distance boo xam ne soo ko weesoo da ngay wàññi <coughs> maanaam loolu moom <coughs> loolu moom moo tax maanaam masala bii daa di posé wu bu boobaa nag ci liñ koy natte moom mooy li nga xamante ne mooy lim bi ñu la wax ni am na xanafi yi loolu dañ koy multiplier par trois ngir ne ñoom ñetti fan lañ ko jàppe ak guddi ak seeni guddi dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilayhi haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali mu gën a si al-Hanzali mu gën a siiwee ci eh, ibn Rahawayhi eh, Abu Yaqub at-Tamimi an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala qultu wax na li Abi Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne haddathakum maanaam yéen di jàngal na leen wax na leen ubaydullahi te maanaam lii nag xeetu euh, jàng la maanaam mooy alqiraatu ala shaykh maanaam haddathakum nettali na leen ubaydullahi te moom mooy al-umari ubay euh, abu usman ubaydullah ibn umar ibn hakim ibn asim ibn umar ibn al-khattab al-umari bi wa madinatu munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam an nafi' te moom mooy mawla abdullah ibn umar ibn al-khattab al-qurashi di Abu Abdullah al-Madani eh, rahimahullahu ta'ala an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne laa tusaafiru bu mu tukki maanaam laa gi la laa tusaafiru bu mu tukki maanaam laa gi annaahi yàlla maam day tekki day tekki ak tere almar'atu jigéen salaasata ayyaamin ñetti fan illaa ludul ma abi mahram maanaam mu ànd ak koo xamante ne maxaramam la te moom mooy euh, doomam wala bokk euh, koo xamante ne maanaam euh, mbokkam la maanaam mooy ku mu bokkal ndey ak mu bokkal baay wala ku mu ku góor wala mu ànd ki nga xamante ne moom mooy boroom këram wala boog mu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy doomu jëkkëram wala boog mu nekk koo xamante ne maanaam moom mooy baayu jëkkëram ñooñu mooy ñi nga xamante ne ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy magu yaayam wala rakku yaayam yu góor <coughs> ñooñu ak ñi nga xamante ne ñoom ay baayam lan doonte jëm na kaw maanaam mooy papaam wala maamam wala boog papay yaayam wala boog papay kooku papaam maanaam jëm kaw wala boog doomam wala sëtam maanaam ñooñu nii mën nañoo ànd ak ñoom mooy te loolu tamit ñi nga xamante ne noo nii la fittee ak ñoom ci nàmpal tamit mën naa ne mm-hmm. ñooñu ñëpp ay maxaramam lañ waaye ah, ku ni imaamu ah, Shaafi'i ak ñoom imaam Maalik rahmatullah ma maanaam dañoo sopp masalan bu fekkente ne ku góor ki la maanaam doomu jëkkëram ngir jamono ji yàqu gi nga xamante ne moom la yàqu maanaam doomu jëkkëram maanaam muy muuru ci kanamam voilà maanaam duñ ko wax ci baayu jëkkëram mais doomu jëkkëram muy muuru ci kanamam waaye loolu buñ ko xoolee sunu jamono ji xatta baayu jëkkër ji sax maanaam war na ko wax na ko nuy muuru ci kanamam maanaam ngir ne léeg-léeg nga dégg ci ay xew-xew yoo xamante ne yu yéeme lay doon maanaam ci diggante maanaam nit ki indi euh, doo maanaam soxnaam ci kër gi maanaam mu seq baay bi loo xam ne yar nañu yàlla sàmm kon li nga xamante ne kon moom mooy euh, euh, en tout cas liñ ci jublu daal moom mooy ne actes yi léeg dañuy wëlbët bi dañuy wër-wërloo di ànd <coughs> jamono ji kon li nga xamante ne kon moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi fii te mooy masala bii di dëgëral mazhabu hanafiyya yi rahmatullah alayhim waaye li nga xamante ne moom lañ koy di tontoo moom mooy dafa nekk loo xamante ne dañ koo nasaxal naka noonu euh, euh, maanaam mu nekk loo xamante ne xadi euh, xadis bii nii dañ koo nasaxal te imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci yu mel nii li muy njëkk indi comme xadis Seydina Usman bi wala radiyallahu anhu wala hadith maanaam ñooñu nga xamante ne ñoom Seydina Zubair ibn al-Awwam ak ñeneen radiyallahu anhum nga xamante ne dañoo waxoon ne masala nit ki bu jotee ak soxnaam te génnewul man niwu maanaam du sangu farata day daal di jàpp kese doog indi hadith yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nasaxal lool maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullah rahimahullahu taala lool moom mooy aadam ci yu mel nii maanaam mu daal di indi eh, hadith bi maanaam ngir wax ne amoon na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaye dafa mujj nekk loo xam te lu ñu soppi la amma hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom it maanaam ñoom dàqoruñ ci loolu maanaam ñoom li nga xamante ne moom la ñuy wax mooy ñoom da naan bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñetti fan ak seen ñetti guddi ba pare beneen mu daal di wax benn fan ak benn guddi wala yu mel noonu <coughs> wala ñaari fan ak ñaari guddi seen ñaari guddi li muy tekki moom mooy ne jamono ji rek maanaam dafay xoolaale ki muy waxal ak kooku fa mu dëkk wala yu mel noonu waaye nekkut ne bii dafa soppi dafa euh, dindi yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci def waaye bu ñu xoolee sahaaba yi radiyallahu anhum loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi jëfu sahaaba yi radiyallahu anhum ngir leeral ne saxaaba yi ñoom ci seen bopp lii nga xamante ne moom lañ daan def mooy lii nga xamante ne moom mooy li dëppoo ak li nga xam ne moom la jumhurul ulama wa rahmatullah alayhim gisoon nañ teqantal gi nga xamante ne moom la ci Shafi'i yi indi woon ci seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Maliki ak Hanabila rahmatullahi ala al jami' loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mu ne kon nag euh, bu hadis bi tamit bokk na ci li nga xamante euh, daañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala hadis bi imam al Bukhari dina ko indi waa hadis numéro 1087 <coughs> mooy xadis bi ñu jëm dina ko imaamu muslim dina ko indiwaat xadis numéro mille trois cent trente-huit ñaari moom Abu Dawud xadis numéro mille sept cent vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro quatre mille six cent quinze quatre mille six cent quatre-vingt-seize six mille deux cent quatre-vingt-neuf ak six mille deux cent quatre-vingt-dix kon gis ne wa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud ñoom ñoo ko ci indi amma imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ko ci rahimallahu al-jamii' ma qaala bil-isnaad muttasil fil kitaab li haddathanaa Musaddad te moom mooy Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Musarhad rahimahullahu ta'ala mun qaala haddathanaa Yahya te moom mooy al imam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy al imam al-Hafiz al-Ahwal rahimahullahu ta'ala mu ne an Ubaydullah te moom mooy al Umari uh, biñ doon wax léegi an Nafi' mooy mawla ibn Umar biñ doon wax léegi an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne wax ne la tusaafiru la tusaafiru bu mu tukki mukk maanaam la tusaafiru bu mu tukki al-mar'atu jigéen salaasan ñett maanaam lim ci nam moom mooy ñetti fan ak seen ay guddi comme ni nga xam ne noonu la waxee ay ayyaamin maanaam ñetti fan euh, illa lu ma'a bi mahram maa mu ànd ak bi mahram koo xamante ne ko armalam la comme ni nga xamante ne noonu lañ du <coughs> gisee léegi li nga xamante ne nag moom la wax fii <coughs> fii nii euh, dafa am loo xamante ne euh, lu mata leeral la maanaam mooy ne xadis bi bokk na ci xadis yi nga xamante ne yenn ci borom xam maanaam borom xam-xam rahmatullah daanaka dañ ci am ijma maanaam ne jigéen du tukki ci distance boo xamante ne bu tollu noonu la fekk àndul koo xamante ne kon armalam la maanaam waaye loolu nag nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim li ëpp ci borom xam-xam yi noonu daanaka xaw nañ ci nuróol ne am nañ ci ijma rahmatullah alayhim en tout cas borom ñeenti ngir yëpp maanaam noonu lañ jàppee wax ji te noonu lañ ko euh, noonu lañ koy attewee te noonu la ñu ubbee ci wax ci mel nii maanaam ci zaahiru xadis bi li nga xamante ne tamit moom moo mat bàyyi xel moom mooy ne su euh, am fi am na fi ñu wuutee moom mooy bu fekkente ne dañuy aj loolu nag xanafi yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ah su fekkente ne dafa am euh, euh, ñoo xamante ne ñoo la ñu mën a àndal qaafila maanaam mooy groupe boo xam ne dañuy ànd ak moom boobaa dañ mën a dem aji ji loolu moom mooy li nga xamante ne wala boog astaghfirullah maanaam Maliki yi ak Shafi'i rahmatullahi alayhim maanaam Maliki yi ak Shafi'i rahmatullahi alayhim maanaam su fekkente ne dafa am qaafila ñoom mën nañoo ànd ak moom bañ a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam bu boobaa jëkkëram wala yu mel noonu mën nañu wala maanaam képp koo xam ne kot armalam la mën na bañ a ànd ak moom waaye loolu li nga xamante ne kot armal nag mooy képp ku la mën ta takk maanaam loolu moom mooy kot armal maanaam kon jëkkër ak kot armal euh, maanaam ñoom ñii ñoom nga mën mënta àndal ñoom ñoom nga mën a àndal loolu muy beneen beneen bi eh, ña ñoom nee nañu nag bu dee maanaam Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim dañ ne su fekkente ne dama war a dem aji ji jigéen ji dafa war a dem aji ji te am du la jëkkër ji bu boobaa eh, eh, mën nañ ko koo may waaye Hanafiyyi ak Hanabila rahmatullah ñoom ànduñ ci loolu ngir ne dinañ ko gis ci hadith bu nekk imam hadith Sahih imam Bukhari ak Sahih imam Muslim rahmatullahi alayhima mooy dañ ko gis ci kitaabul xaj bi insha allah waaye doo ko ñëw ne man nag euh, dama am euh, euh, dama dama bokk ci ñi war a xeexi ji bokk ci ñi war a léegi man ana nan laay def bu fekkente ne dama ànd ak àndu na àndu sama sama soxna si moom dafa bëgg aji ji ana naka laay def mu ne ko bàyyil xeex bi nga dem nga ànd ak moom nga tukki ak moom maanaam loolu kon dañuy gis ne ñoom nag loolu dañoo jàpp ne loolu day tekki leen farata la <coughs> waaye li nga xamante ne maanaam kon bu boobaa de aj bi moog yeneen tukki yëpp ñoom ñooy nuroo waaye loolu am na beneen <coughs> waaye gis nañ ne sayyidat Aisha radiyallahu anha moom tukki euh, te daanu doon ànd ak mahram waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne maanaam rawatina imam Abu Hanifa rahimahullah moom dafa layee ne maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha loolu mu daan def di mën a dem di tukki ji noonu di dellu te daanul ànd ak ma maxaram mooy ne ñi mu daan tafeel ay maxaram lañ maanaam ci moom maanaam moom mooy euh, ay jullit bi comme ay maxaram lañ ci moom waaye loolu defe na nekk loo xamante ne lu dëgër la lu tax ngir ne sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam alquran sax dafa ne nañu ñoom jigéenu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nañu muuru ci li nga xamante ne mooy ci kanamu ñi ci def ba bi sayyidna Abdullahi ibnu ah, ah, ummu maktum radiyallahu anhu toogee ak ñoom maanaam soxna yi mu ne leen ah yéen muuru leen ñu ne ko ñoom moom gisuñu mu ne waaw waaye yéen yéen a ngi koy gis maanaam ngir tar gi nga xamante ne moom lañ doon tar ah ci fatt gi nga xamante ne moom lañ doon war a fatt ñoom surtout ñoom soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam seen ak ñoom maanaam ñoom ñu leen de wax ummahatul mu'minina radiyallahu na maanaam ñoom ñooy ndeyu julli ñi c'est pas parce que ñoom ay ndeyu julli ñi ci anamu maanaam ne bu leen neexee ñu muree ko ci kanamam wala comme ni nit ki rek mën a maanaam ni yaay di mën a nekkee ci kanamu doomam tekkiwut lool li muy tekki rek mooy munuñu leen a takk ginnaaw gi mm. maanaam te yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëdd gi mu am ci kaw maanaam ba taxaw taxawaayu bàyyi ci kanamu mboolem jullit ñi noonu la soxnaam yi taxawee taxaw ndey ci kanamu mboolem jullit ñi loolu la wax jooju di tekki wallahu aalam ci kaw loolu bu dellu si waatee maanaam dañuy gis ne kon wax la mbir la boo xamante ne dañ koy xool maanaam euh, ci jamono ji maanaam comme li nga xamante ne moom la ñu wax naan euh, taxayyurul ahkaam bi ta qaa'ida taxayyurul ahkaam bi taxayyuri zamani wal makaan muy da boo xamante ne day tegti la bu jamono ji soppeeko léeg-léeg atte yi day soppeeku maanaam ci kaw loolu maanaam léeg-léeg comme jamonoy julli suñ jigéen ñi maanaam jigéenu julli ñu njëkk ne na nga xamante ne noonu lañ daan doxale maanaam mooy ndaw si moom da daan toog fii maanaam mën naa mën naa gane adduna ba daanaka nekk mag mag mag a mag te te du xam nit ñi hmm. maanaam du xam kenn wala daanaka du xam keneen ku bokkut ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi di ko wër-wër lool kooku moom maanaam xamul luy tukki xamul dem dikk xamul maanaam lu baree bari xamu ko ba pare xamul nu muy nekkee ak nit ñi maanaam ak yeneen góor yi surtout beneen bi di def moom mooy da doon nekk koo xamante ne yoon yi dafa am yoon yi dañoo amoon insécurité yu mag a mag maanaam ay addu kalpeek ak yooyu yëpp am maanaam te xam nga ne jamono ji loolu deñ na daanaka deñ na maanaam néewaan na léegi ngay dégg ay addu kalpe maanaam mooy ñooy ñu taxaw ci kanamu ci ci ci biir ci ci ci àll bi di ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy tukki di nangu seen alal bu dee ay jigéen ñu siif leen ak yu mel noonu loolu da ngay gis ne daanaka déggatoo ko parce que lu tax parce que léegi sécurité bi dafa yokk parce que euh, kii yi nu Euh, euh, frontières yi yaa ak ba pare ñëw am ay police yoo xamante ne dañuy taxaw di surveiller mbir yooyu ak yu noonu nga xam ne dañ sécuriser frontières yi ci anam goo xamante ne xeetu xeetu addu kalpe yooyu noonu loolu amatul jamono yu yàggul dara da nga daan di gis lu bëree bëri bëri xeetu addu kalpe di am maanaam ngir loolu moom moo tax kon jigéen ji du mën di dem di tukki ji maanaam bu fekkonte ne day bañ rek maanaam góor di mën a nekk ci wetam wala bu koy gis wala yu mel noonu su doon loolu rek rek rek mooy jëmmi li tax ñu tere ko ko kon bu boobaa tukki ci jëmmi boppam lañ koy tere waaye comme que may nañ ko mu mën a tukki waaye nag na ànd ak koo xamante ne mahramam la maanaam ngir ne bañ mu am loo xamante ne da mën a gaaral te moom du ci mën a défendre wala yu mel noonu loolu mooy li nga xam ne moom mooy xikma maanaam mooy illa bi nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw ci kaw loolu acte boobu day nekk loo xamante ne day wër day wër-wër loo te day soppeeku ngir jamono ji ni mu soppeekoo maanaam atte yu mel noonu dañuy soppeeku ngir jamono ji ni mu soppeekoo comme mi ngi mel ni rek euh, li nga xamante ne moom lañu waxoon ci julli yi nga xam ne maanaam mooy jigéen ñi dem julli ji jamono c'est jamono yooyu jigéen ñi daanuñu génn du kon ñoom ñu toogoon seen kër yi moom moo doon dem di julli ji ci jumaa yi ak ci jàkkee yi waaye suñ jamono ji maanaam xattaa jigéen ñi boo leen laajee euh, naka seen julli yi boo ko comparé ak bu ñu nekkee ci jumaa ji wala boog bu ñu nekkee seen biir kër wax ji yëpp benn la. bu ñu nekkee ci jumaa ji la ñuy gën a yëg ne suñu julli neex na te bu ñu nekkee ci la gën a teewlu ci la ñu gën a yokk te bu ñu nekkee ci suñu biir kër maanaam te moom it dañ koy maanaam fi mu toll comme day dem fu nan lan mën a taxawee ne ko léegi mais d'accord da ngay dem fu nekk waaye bu heure jul julli jotee moom yow jàkkee bul ci dem waaye nag feneen fu la neex dem ci dem fa maanaam ndax loolu loolu yan na maanaam maanaam kon mbir moomu loolu tamit lu mata bàyyi xel la ci atte yooyu mu ne taabaahu eh, ahmad fii nag boroom xam-xam rahmatullah alayhim dañ cee eh, wuute am na ñi nga xamante ne eh, ku mel ne al imam al hakim rahimahullahu taala dafa ne ahmad ibn muhammad ibn musa mardawayhi la rahimahullahu taala muy abul abbas moom mooy daakantalam te loolu la lu ëpp ci boroom xam-xam yi wéral dëgëral ko rahmatullah alayhim muy al bikandi amma nga xamante ne moom mooy Euh, imam euh, ad-Daaraqutni rahimahullahu taala moom dafa ne ah, Ahmad ibn Muhammad ibn Saabit Shabuwayhi la moom euh, muy kooku imam ad-Daaraqutni kooku la saxal waaye li gën a dëgg amaana moom mooy imam al ki mooy ki ñu wax sànq Ahmad ibn Muhammad ibn Muusa amma ki nga xamante ne moom mooy imam ibn Abi rahimahullahu taala dafa ne ku ñu du ku ñu xam am na sax ñuy wax ne imam Ahmad ibn Hanbal la waaye manta nekk imam ahmad ibn Hanbal ndalu tax ngir ne imam ahmad ibn Hanbal solowul dara ci al imam abdullah ibn al mubarak al marwazi rahimahullahu ta'ala euh, imam euh, ahmad kon bii nii euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an ibn al mubarak te mooy abdullah ibn al mubarak al marwazi an ubaydillah te moom mooy al-Umari <coughs> an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi muy kon euh, mutaaba bu maam di di dëgëral ne xadis la boo xam ne kon Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moo ko solo waaye boo xoolee li mu jëfe dafa wuuteeg nii mu ko solowee loolu moo lay tegtale ne dañ ko boole waaw kay maanaam kon euh, imam al-Bukhârî rahimahullahu taala bi solo woon na ko hadis numéro mille quatre-vingt-six kon euh, taxrij bi gisoon nañ ko euh, foofu walillahi alhamdu wal minna kon dañu gis ne hadis bi maanaam fii tamit la mujjee la ko mujjee tuddi bokk na ci hadis yi nga xamante ne léegi romb nañ leen dootuñu leen gisati inshaa allahu taala <coughs> qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab haddathana Adam te moom mooy ibnu Abi Iyas al-Asqalani al-Khurasani rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana ibnu Abi Zayd te moom mooy Muhammad ibn Abi Zayd mu ne qaala haddathana Sa'id al-Maqburi mooy Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abi abi baye mooy Kaysan maanaam ñu ko Abu Sa'id al-Maqburi maanaam waxoon nañ leen ñoom waa Madina lañu liñ daan gas bàmmeel yi moo tax ñu leen di tudde al-Maqburi maanaam an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> radiyallahu anhuma maanaam ngir ne euh, mu ne euh, mu ne qaala na qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne laa yaxillu daganut limra'atin ci jigéen boo xamante ne tu'minu gëm na billahi ci buur yàlla wal yawmil aaxir ak bis bu mujj bi tukki masirata lu tolloog maanaam doxu yawmin bés wa laylatin ak guddi laysa nekkut ma ànd ak moom xorma maanaam mooy code armal maanaam ma mooy mahram mooy wala book vi mahram maanaam kon lool moom mooy li nga xamante ne maanaam kon xaalis bi day tegtale day dëgëral ne tukki googu nekkul loo xamante ne dagal la ci jigéen maanaam moom kese muy dem di tukki diggante boo xamante ne ah, ah, amul kenn koo xam te ne ku góor koo xam ne day ànd ak moom te muy kojug armalam euh, loolu bu ñu xoolee nag li nga xamante ne comme liñ doon wax léegi maanaam mbir mi li taxoon moom mooy ne dañ daan bañ nit ki di dem di tukki ndax ngir ne àll yi nit ñi buñ daan tukki melul comme léegi nga xamante ne booy tukki da ngeen di nekk benn vague bu mag maanaam comme da ngeen di duggandoo ci oto wala ngeen duggandoo ci avion wala ngeen kii ñëpp ñu daal di teg place yëpp kenn ku ci nekk ñu teg la sa place ñu daal di xam ne fii fii loolu loolu daanut demee noonu maanaam Euh, même boo daan ànd voilà même boo daan ànd ak keneen sax maanaam ci sa warwaay ngay war maanaam fas ci aw fas ngay yéeg wala ci gëléem wala yu mel noonu alors que fii nii ni mu demee maanaam moom mooy ne oto yi dañ leen di teg bu boobaa nag tamit am na loo xam ne bien sûr dañ ko loolu jarta leeral waaye comme ay wolof la rek ñu maanaam moom mooy euh, masalan jigéen ji warul la toog foo xamante ne day dend ak góor gi maanaam ak góor goo xamante ne bu ko armalam maanaam mu toog nii ju góor gi toog ñoom ñaa ngi fësaloo ak yu noonu yàlla tere nag li nga xam ne moom mooy xew ci njaganjaay yi ah, ci maanaam yu doy waar yoo xamante ne xeetu toogin ak jegewantoo ak duggante ak roofaloo ngoo xamante ne bu yéeme la yàlla nañu yàlla sàmm yooyu moom daa nekk loo xamante ne moom jigéen du dagal mukk muy dugg ci fitna yu tollu noonu beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am maanaam kon euh, tukki gi dafa am tamit ay conditions yoo xam ne moom la war a remplir beneen bi ci des kon moom mooy ne su fekkente ne maanaam mënta génn di nekk ay góor di wéetoo ak ñoom comme ni ko xadis bi waxe ne bu dagan maanaam di góor ak jigéen ñoom ñuy wéet ñaar te amuñu maanaam ngir de bu buñ buñ defee noonu rek seytaane di ñetteel loolu moom saa yu amee góor jigéen ñoom ñaar kese ñu daal di wéet te kenn maanaam du xa bu koy armaalu moroom mi naka noonu kenn du maanaam du ñu ay way dencante loolu ñaari seytaane dana fa dugg maanaam bu dara xiwul seytaane dana dugg ci xelu nit ñi waaw maanaam te it lu ne mën na cee moo tax léeg-léeg ngay gis nit koo xamante ne masalan day bokk ak maanaam góor bu dugg ci benn ascenseur bokk ak jigéen ci biir ascenseur bi ñu toog ñu taxaw pour ñoom problème amul maanaam day jékki-jékki bu dee jigéen du saay-saay ah, maanaam mën naa jékki-jékki yuuxu ne nit ki da ka daan sàqu wala yooyu noonu après problème am ñu daal koy ñëw fap yóbbu ci kaso bi ak yu mel noonu te loolu yëpp fitna googu moom moo ci dugal boppam maanaam naka noonu jigéen ji tamit euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xataa bul loolu sax seytaane mën naa dugg ci xelu nit ñi ci anam gu mu gu maanaam goo xamante ne doo ko xalaat moo tax wiit ay googu noonu du dagan waaye nag bu fekkente ne mbooloo lañu naka noonu mu nekk loo xamante ne masalan dañuy tukkeendoo mbooloo lañ wala boog ñu nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ci place publique bi maanaam mooy ci mbedd mi ñu nekk nit ñi ñu ngi romb tur ñu ngi romb maanaam bu boobaa loolu moom dootul nekkati lu aay fi muy aayee nag mooy ñu wéet wala ñu nekk foo xamante ne mbooloo mi ñu maanaam mbooloo duñ fa nekk bu fekkente ne nag léegi mu def bu fekkente ne dañoo dugg ci oto ñoom ñaar maanaam oto bi bu fekkente ne dafa dafa dafa maanaam vitre yi daa ubbeeku maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa transparent maanaam ñuy romb te bu ñuy romb tout dañuy romb nit ñi loolu moo gën a ñàkk a aay que bu fekkente ne. Euh, euh, beneen mbir mi la mais ànd loolu yëpp nekkul lu gën maanaam ñoom ñaar kese ñu nekkandoo ci oto bi maanaam loolu moom nekkul rawat na bu fekkente ne bu ñuy romb dañuy romb jamono joo xamante ne du ñu rombanteeg ñi loolu moom maanaam nekkul lu gën a sàmm lu sàmm. Euh, li nga xam ne nag moom lay hadith bi tamit di tegtale mooy gravité bi nekk ci loolu maanaam ci jigéen ji di jaxasoo ak góor maanaam goo xamante ne takkuñu ko te di jaxasoo ak ñoom jaxasoo niw ku ko maanaam di mën di ànd ak moom di génn di dem di kii di dellu ci waat et cetera maanaam comme nit ñuy wax dañuy génn maanaam yooyu noonu gravité gi nga xamante ne moom moo ci nekk ak tamit gravité bi nga xamante ne moom moo nekk ci maanaam gaaral gi muy gaaral boppam su fekkente ne dafay dugg ci ay place yoo xamante ne danger yi dañ faa bari te mu nekk foofu moom kese te amul góor gu mu àndal bu koy aar te loolu ngir ne yamul ci gravité gi koy dal waaye yeneen bi sallallahu dafa ne képp ku gëm yàlla gëm bis mu mujj bi waroo def loolu ci te ngay jigéen maanaam loolu yëpp kon euh, dañuy gis euh, gravité boobu nga xam ne moom moo ci euh, amee mu ne topp maanaam ñëw na ci ginnaaw Muhammad ibn Abi Zi'b ah, moom Yahya ibn Abi Kathir te moom mooy ibn Salih ibn Mutawakkil euh, mu ne wa Suhayl te moom mooy Suhayl ibn euh, Abi Salih te moom mooy as-Samman maanaam Abu Salih mooy Zakwan as-Samman muy Abu Yazid al-Madani rahimahullahu ta'ala euh, mooy dakantaram mi génnaat na cent trente-huit am ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Malik mooy ibn Anas ibn Malik mooy imam daaru hijra an al-Maqburi Ah, mooy Sa'id an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam te eh, bu boobaa li nga xamante ne eh, fii si problème bi fi am moom mooy Sa'id al-Maqburi yi maanaam fii dafa jëlee directement ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaye jëlewul ci baayam li nga xam ne nag moom la li tax moom mooy ne dafa njëkk dégge xadiis bi ci baayam ginnaaw gi mu déggee waat ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lii moom moo tax xadis euh, maanaam mu euh, solowee ko ni imam al-Bukhârî taala indee ko ni ngir leeral euh, sew-sew boobu ba boobu gisaate feneen nga xam ne mbir mi noonu la noonu la demee xadis bi imam al-Bukhârî rahimahullahu taala fii rek la ko indi xadis bi imaamu Maalik indi na ko ci mu Muwatta comme ni nga xam ne noonu la ko waxee léegi ne solo na ko ci riwaaya Muwatta moom ci riwaaya bu imam Malik indi na ko xadis numéro deux mille euh, huit cent trois imam Muslim indi na ko ñeenti yoon xadis numéro mille trois cent trente neuf imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille sept cent vingt trois imam indi na xadis numéro mille cent indi na xadis numéro deux mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi ñoom ñii ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom maanaam euh, indi na ko nañu gis waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam An-Nasa'i al <coughs> mu ne baabun yaqturu idha xaraja min mawdi'ihi baabun bunte ngi nii maanaam buy wax ni ki di tukki yaqturu dana wàññi maanaam dana wàññi julli idha xaraja bu génnee min mawdi'ihi eh, ci bërëbam mi maanaam li nga xamante ne moom maanaam bërëb bi mu ne loolu nag maanaam moom loolu bu fekkente ne ab dëkk la dëkk gi li nga xamante ne moom lañ ci natte moom mooy bu génnee dëkk dëkkuwaay yi maanaam tey bu fekkente ne dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ne moom rek a nekk moom rek a ne bu boobaa ni nga xamante ne noonu lay deme moom mooy nit ki day bu génnee dëkk bi rek day daadi euh, day daal di jeex maanaam <coughs> masalan ku dëkk Tiwaawan maanaam bu génnee Tiwaawan rek dafay da mbir mi day daal di jeex mais bu fekkente ne nag dëkk bi dafa takkaloo ak yeneen i dëkk yu ndaw yoo xam ne dañ ko wër maanaam wala yu mel noonu bu boobaa su génnee ci mujjanteelu dëkk yooya ci la ñuy commencé compter mbir mi maanaam duñ ko compter ci bu tàmbalee ci dëkk bii nii mu def su fekkente ne nag dëkk yooyu noonu dafa dama dama dafa lu ko bëri ba nga xamante ne daanaka day tolloog maanaam bu ñu bu ñu tukkee maanaam day bu day tolloog loolu beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci euh, ay. place yi nga xamante ne tey euh, dafa am euh, masalan dafa am ay masalan ay xayma la ay tente la ak yu mel noonu bu boobaa place bi nga xam ne moom la jàppe noonu rek ñoom ñu jàppee noonu place boobu lay bu ko compter maanaam bu génnee seen comme masalan xayma yi wala tente yi foofu la ñuy compter ni mi tukki comme tey ñoo xamante ne masalan ci àll bi lañ dëkk def ay quelques tentes rek daal di fay nekk dëkk fa noonu a dëkkuñu ci ab dëkk villa village wala euh, kii boo ñoom bu génne moom bu génnee tàntam yi rek day daal di commencer mën a dem léegi tey masalan tey bu te ne dëkk bii nit ki maanaam dafa dëkk ci benn dafa dëkk côté bi mu génnee côté boobu la ñuy compter maanaam tey bu te ne dëkk bi nii la def maanaam moom mu génnee nii mu génnee fii mais côté bii nii am na ay kër mais moom nii la génnee loolu ba tey mën naa commencer wàññi julleem même bu fekkente ne côté bii bii bi maanaam bii nekk ci wàllam ndax am na yeneen i am na yeneen i dëkkuwaay loolu du wàññi dara ci mbir mi moo tax euh, kon loolu moom mooy at yi nga xamante ne moom lay wax maanaam ne te lii daanaka borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo comme ni imam wax tirmidhi wax rahimahullahu ta'ala euh, mu ne wax xaraja génn Ali sayyidina Ali alayhi salaam yal na yàlla dolli ko mucc maanaam baat la tamit boo xam ne def na ko wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoy waa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, bu ñuy julli ak di sëlmal ci waa kër yenente bi alayhi salaatu wassalaam mooy waa ahlul bayt te moom mooy ñi mu bokkal maam hmm. moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ak ay doomam naam waaye ñi mu bokkal maam ak ay doomam ay sëtam mëneb na leen wax maanaam mooy di alayhi salaam maanaam loolu moom moo tax ñu wax sayyidina Ali karramallahu wajhahu dañu koy alayhi salaam comme niñ koy euh, waaye du wax la tamit beneen mbir la moom mooy ne du wax joo xamante ne tamit dañ day war a nekk daa imal lu ñuy wax maanaam du loo xamante ne dañ koo war di saxal daa iman lu tax ngir ne li ëpp li ñuy wax ci ci ñoom ci yenente bi lañ koy wax sallallahu alayhi wasallam wala ci mala yenente yi alayhimu salaatu wassalaam wala bokk ci malaaka yi dégg waaye fii dañ koy wax ngir mu nekk ñaan maanaam yàlla na yàlla saxal jàmm ci moom alors que bu dee ci yeneen yi alayhi alayhim salaatu wassalaam maanaam dañuy saxal ne mucc am na ci ñoom alors que dee ci ñii dañuy ñaan mucc ci ñoom comme buñu naan radiyallahu anhu maanaam bu fekkente ne ci saxaaba yi la radiyallahu anhu maanaam day tegtale ne maanaam mu nekk ñaan yàlla gërëm leen waaye mën naa tekki tamit ne yàlla gërëm na ko ngir ne loolu dañ ciy mën a wax dañ koy mën a waxee noonu comme bu ne Seydina Abubakar ne radiyallahu anhu mooy ne yàlla de gërëm na ko waaye mën naa tekki ne ñaan nañu yàlla mu gërëm ko waaye amaa fu fekkente ne nag eh, eh, eh, ku saxaaba la kooku ak ñaan la ànd ak ne li gën moom mooy ñu beral ko saxaaba yi xam nga dafa am maanaam buñ naan tey par exemple azza la jalla màgg na tedd na kooku yi ba mooy yàlla ndax ku am ku màgg ak ku tedd xattaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ne màgg na tedd na waaye ànd ak yëpp istilaax la boo xam ne dañ koo beral yàlla euh, yeneen yi alayhim salaatu wassalaam dañ leen a beral sallallahu alayhi wasallam wala alayhi salaatu salaam muy yenent yi ak malaaka yi waa kër yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme que yenent bi yàlla dafa ni ñu julli ci ñoom waaye julli ci waa këram maanaam ah, ah, maanaam comme ni ko yenent bi jàngale allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad maanaam noonu la ko jàngalee maanaam loolu moom moo leen ci dugal ànd ak loolu yëpp li gën moom mooy mu nekk mutaabaa maanaam moom mooy bu ñuy julli ci ñoom maanaam mu nekk ne dañuy julli ci yenente bi boole waale leen ci sallallahu loolu mooy li gën a sàmm te mooy li mu daal di def li nga xamante ne moom mooy suñu suñuy wax radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm wala yàlla gërëm na ko mu nekk loo xamante ne muy expression bu ñuy wax ci saxaaba yi donte dana dagan ci boroom xam-xam yi waaye bu fekkente ne maanaam ñu ñëw seen ginnaaw dana dagan ci ñoom waaye li gën mooy ñu yàq ñu koy wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñi nga xamante ne ñoom ñooy taabii yi ak ñi ñëw seen ginnaaw ñuy wax rahimahullah maanaam ngir wutale leen ngir ne martaba yi kenn ku ci nekk ñu teg ko ci martabaam donte saxaaba mën nañu wax rahimahullah voilà donte saxaaba mën nañu wax rahimahullah waaye ngir istilah maanaam question de terminologie différencier nit maanaam nit ñi différencier tamit seen garaat maanaam ñuy wax lii di wax lii di wax lii ci ñi Euh, ngir ne loolu euh, bu ñu sàmmontewul ak loolu loolu mën naa indi ay dérives yu mag ay dérives yu mag a mag la ma ne indi comme masalan euh, gis nga ni masalan tey wolof yi bu dul woon lu ñu mën a def maanaam statuer loolu léeg-léeg di nga dégg sax fuñ tudd sëriñam mu ne azza wa maanaam te loolu maanaam ngir ne amul <laughs> amul diver amul amul différenciation mu ne kon Seydina Ali alayhi salaam génn na maanaam faqasara mu daal di wàññi woo te fekk moom yaram mi gis albuyuta kër yi maanaam moom mooy bi muy génn dëkk bi maanaam kon dañuy gis ne distance bi nga war a part dem moom am na distance boobu moo tax yéene bi am ci maanaam faw nga yéene ni fa nga nar a jëm war naa toll ne distance boobu waaye ànd ak loolu yëpp distance boobu soo ko dawal soo ko dawul maanaam soo ko dawee ci lu gën a tuuti fan waaw maanaam waaye mais il faut fa nga war a tàmbalee mooy boo génnee kër gi waaye yéene gi il faut nga def ko maanaam yéene ni damaa war a tukki lu toll noonu bu fekkente ne damay yéene masalan Eh, dem fu mel ne jugee Lyon dem Saint-Étienne maanaam du ma wàññi boo jugee Kébémer di dem Ndande Fall du ma wàññi wala may dem géewul du ma wàññi dara bu ma duggee ah daa mel ci la mel ma wàññi dara bu ma jugee Tiwa Thiès fas yéene dem ci waawoon du ma wàññi alors que bu ma jugee Thiès fas yéene dem Kébémer damay wàññi maanaam bu ma génnee dëkk bi rek mën naa daal di wàññi. maanaam ngir ne distance boobu ëpp na ko donte dama koy daw ci lu gën a tuuti bis ak fan ak ak maanaam bés ak guddeem waaye kon loolu la maanaam kon su muy génnee rek dama koy daal di mën def ñoo sant ko doo wàññi non non parce que voilà cinquante kilomètres après Hmm? kon loolu moom mooy <coughs> kon loolu laay dox hmm? kon noonu laa koy wàññee bu ma génnee rek mën naa koo commencé wàññi waaye moom boobu kuufa la jóge woon waaye ba mu dellu si mu ne ba nga xam ne nag raja dellu si nag xiila lawoo ñu ne ko haadihil kuufa maanaam kuufa ngii xaala mu laa déedéet duma ma wàññ du ma du ma bàyyi wàññi gi xattaa mbete nedd xulaxaa ñu daal di koy dugg maanaam fii dugguñ ci kuufa rek euh, loolu du tax ma mën a du du garaawul mën naa bañ a wàññi maanaam imam al-Hakim soloo na ko naka noonu imam al-Bayhaqi soloo na kiiwu euh, asar sayyidina Ali bi radiyallahu ta'ala anhuma qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Abu Nu'aym moom mooy al imam al Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala qaala haddathana euh, Sufyan te moom mooy ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri mu ne an Muhammad ibn al-Munkadir te mooy Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne wa Ibrahim ibn Maysara te mooy at-Ta'ifi di waa Makka euh, rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala sallaytu julli na az-zuhra tisbaar maa nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati ci madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam arba'an eh, ñeenti rakka eh, bi Zul Xulayfa no wa bi Zul Xulayfa maanaam ci Zul Xulayfa maanaam moy bi ñuy dem Makka maanaam bi ñuy dog di aji ji eh, ñoom ànd na madinatul munawwara ala saakinihaa maam di jullee ndoo fa ñeenti rakkaay tisbaar ba noppi ñu doog a jóg génn dem euh, zul dem euh, <coughs> dem di dem <coughs> Makka <coughs> ñu génnee do yegg ci Zul Xulayfa nga xamante ne juróom benn mayil la digganteem ak ma Munawwara ñoo nee na mu daal di fay mu daal di julli rakka tey ni ñaari rakka maanaam mooy kon tolloogul yéggul ci niveau bi nga xamante ne moom mooy euh, distance bi ñuy wax waaye comme génn nañ dëkk bi rek moo tax mu daal di mën a commencer wàññi di julli ñaari rakka loolu nag moom mooy tey masalan tey euh, ñaari rakka tey nan laa ko mën a jullee tey masalan bu fekkente ne tisbaar jot na euh, ma nekk ci dëkk bi ma war a génn su ma neexee ma julli tisbaar léegi ñeenti rakka bu ma neexee ma génn ba ca biti maanaam di tukki ma yéexee tisbaar bi bañ a génn waxtu ba génn ba ca biti daal di koy julli ñaar raaka loolu mën naa ne dégg nga naka noonu mën naa ñëw masalan muy dellu si comme ni Seydina Ali def radiyallahu anhu juge maanaam ngir ne boole bi tamit mën naa ne maanaam tisbaar jot na ma génn ba ci biti ma daal koy julli ñaar raaka teg ci ñaar raakaay tàkkusaan naka noonu mën naa bu may dellu may dellu si di tukki ba dellu si ba ci buntu dëkk bi gis ni jàkkaarloo kër yi daal ndànk julli sama tisbaar ak sama tàkkusaan boole leen doog a ci dëkk bi loole it mën naa ne dégg nga xadis boobu imam al Bukhari solo na xadis numéro mille cinq cent six dana ko indi 1547 1548 1551 1714 1715 ak 2951 imam Muslim indi na ko xadis numéro 690 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1202 1773 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 546 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 469 ak 477 imam Ahmad lu bëri la ko ne kon nañu gis ne xadis bi waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp na solo nañ ko moom des al imam ibnu Maaja rahimahullahu ta'ala mu ne qaala bi isnaadin muttasil fii awal kitaab li haddathanaa Ubaydullah ibn Muhammad moom mooy al-Musnidi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa Sufyaan moom mooy ibn Uyayna an az-Zuhri mooy ibn Shihaab an Urwa mooy ibn Zubayr ibn al-Awwaam an Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anhaa annahaa qaalat as-salaatu julli awwalu ma njaal benn ba la nga xamante ne furidat moom lañ ko farataal rakaatayni ñaari raka la fa uqirrat ñu daal di saxal salaatu safari julli tukki maanaam ñu daal di koy saxal ci ñaari rakka wa utimmat matal salaatul xadari salaatul xadari julli ah, teew maa ngi fàttaliku mos naa nettali xadis bi kenn ci sama sama mu ne ma xee fekk ñu doon wax affaire na nask mansukh ak naasikh ak mansukh wax ko ko mu ne hee leen li ngeen di wax ma ne ko de ah hadith de wér na de dëgg <laughs> ne di wax yi waay jile di wax ñu ka ah, wér na de dégg nga hadith bi <coughs> maanaam kon <coughs> njàlbeen gi lan moo xamoon julli ñaar rakka ñaar rakka mooy nekkoon li nga xamante ne moom lañ saxal xadis euh, bi lëntu lëntu bu mag la parce que ndax euh, lan lan lañ gis xadis Seydina Jibril alayhi salaam bi nga xamante ne moom lañu mooy bi yent bi saa sama bu jógee Isra tukki voilà waaye amaan na li nga xamante ne moom la ci jug jug maanaam moom mooy laata julli juróom yi di ñëw nga xam te julli yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan julli par ñaari rakka li daan julli naafila ñaari rakka ñaari rakka waaye jamono jooju julli yooyu dafa nekkoon farata ci moom yeneen bi sallallahu alayhi bi ba bii julli yi amee ci la ci lañ dindi farata gi julli juróomi julli bi ñu ñëwee mais sinon julli naafila yi farata la woon moo tax ko yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan awzir alayhi wala ba ca ba ca def inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa ta'batu min al-ladina ma'ak voilà saxaaba yi noonu tamit dafa nekkoon farata ci ñoom maa mu nekk ñaari rakka ñaari rakka waaye nag bi julli juróomi wàccee lañ ni léegi ñaari rakka ñaari rakka dootul nekkati farata ci julli juróomi dañuy def ñeenti rakka waaye nag léegi ñaari rakka yi dañ koy saxal ci ko ci li nga xam te ne moom mooy julli julli tukki gi waaye loolu nag day daal di dëgëral mazhabu hanafiyya yi rahmatullahi alayhim ci ne ñaari rakk ay farata la maanaam maanaam wàññi julli wa astaghfirullah waajib la maanaam wàññi julli gi bu fekkente ne maanaam da tukki day daal nekk loo xam te ne dafay daal di war dégg nga day day daal di war ah maanaam loolu moom mooy waaye liñ leen li ñuy tontoo moom mooy ne déedéet tegtalewul ne dafay wax maanaam wàññi nañ ko rek tegtalewul maanaam bàyyi nañ ko moom mooy comme que ni ñuy matale maanaam loolu la ñeneen ñi mën a tontu maanaam ni ñu mën a matalee yeneen ñeent yi niñ def ba mu mat noonu donc lay lii nekkee ruxsa finalement maanaam ñu yamale ko foofu kese mu bañ a nekk loo xam ne dañ ko yóbbu ci farata tegtalewul ne dañ dafa nekk farata waaye léegi de li muy tekki rek mooy ne ñeenti rakka lañ defoon farata ñaari rakka lañ defoon farata fii ñeenti rakka lañ def farata maanaam li muy tekki moom mooy ci gàttal moom mooy ne loo niiw niiw lu loo julli na nekk ñaari rakka bu dee da ngaa tukki comme ni nga xamante ne mënatoo sañatoo bañ ñeenti rakka yi su dee da teew maanaam bu boobaa foofu lañuy ñu bokkee farata gi maanaam ci niveau boobu rek lañ bokkee farata waaye nag bu ma neexee ma yokk ci ci yeneen ñaari rakka mu nekk comme cosaan boobaa ruxsa lay doon loolu tamit bu boobaa loolu mooy nekk lay ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim mu ne qaala az-Zuhri mooy moom ibnu ne fa qultu wax li Urwata mooy ana lan moo tax ba Aysa sayyidat Aysa radiyallahu anha tutim muy matal kon tax sayyidat Aysa di matal bu boobaa day gis ne xadiis bi day daal di nekk loo xamante ne dafay safaanoonte ak qaa'ida Hanafi yi ñoom seen bopp rahmatullahi alayhim ndax ñoom xa Hanafi yooyu lan lañu wax iza xaalafa raawi bima rawa fal ibratu bima bima ra'a la bima rawa maanaam bu fekkente ne nit ki dafa solo ak xadiis ba pare daal di wuuteeg moom li muy bàyyi xel mooy lan déedéet li mu def la ñuy bàyyi xel pas li nga xam te ne moom la nettali ànd ak ne loolu jumhurul ulama ñoom ñoo ne déedéet fal ibratu bima rawa la bima raa li ñuy bàyyi xel mooy la mu soloo du la mu gis waaye day gis ne xadis bi ñoom ñaar kenn ko ci nekk wuute nag li nga xamante ne moom mooy qa'idaam maanaam ngir ne ngir ne euh, du buntu bii lañ koy appliquer maanaam bii fii li ñuy appliquer mooy ne natt la moo tax li nga xamante ne moom la imam Az-Zuhri tontu nii mu nekk loo xamante ne amaan na du dëgg-dëgg tontu bi moo tax daf ne daf ne qaala dafa ne te awwalat dafa gëndale maa la nga xam ne te awwala Usmaan moom la Seydina Usmaan radiyallahu anhu gënd maanaam ba wàññi maanaam ba yokk ba matal amaan na fii lii tontu bi mooy ne day wane ne ñaar yëpp dagan nañ voilà mooy ne ñaar yëpp dagan nañu wallahu a'lam hadith bi imaam al Bukhari fii rek la ko indi doot ko indiwaat imaam Muslim indi na ko hadith numéro 685 eh, eh, kon day gis ne waa ashaabu kutubu sitta borom saxiix yi rek ñoom ñoo indi ko.